kitaabi aadaabi nawmi wal idtijaa wa fil baabi as-saabi'i wal ishriin ba'dal mi'a wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli mina al-layli ihdaa casharata rak'a fa ida tala'a alfajru salla rak'atayni xafiifatayni summa ittaja'a ala shiqqihi al-aymani hatta yaji'a al-mu'adhdhinu fayu'dhinahu fayu'dhinahu muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn lañ tàmbali woon buntu bi hadisu saydna abu umar albara ibn azib radiyallahu anhuma te biñ ci mujj woon gis ci bunt bi ñu nekk di chapitre cent vingt-sept di wax ci wàllu eh, ak téere bii nga xam ne jataay bi ñu génn lañ ko bi muy kitaabu adaabi nawm wal idtijaa téere bi wax ci tegginu nelaw ak tëdd ba ni mu jeexe ñu gisoon hadis huit cent bi lañ mujj woon gis mu ne woon wa anhu muy sayyidina al-Baraa radiyallahu anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa atayta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salaa gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ba léegi nag al imaam di indi hadith numéro 816 ba léegi di wax ci tegginu nelaw tegginu tëdd ak toog ak li nga xam ne mooy toogaay toogaale ak ka ngay toogal ak gént ah léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne lañ gis lële gis ci ay teggin xadiis yi romboon tegginu jàpp bala ngaa julli waa bano non bala ngaa tëddi comme jàpp gi ngay ju ngay jàpp booy booy booy booy booy tëdd sa wàllu sa wetu ndejoor ba pare jàng allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wala manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt mu nekk nag nga def ko ñaan bu mujj ci ñaan ya ngay ñaan booy tëdd léegi nag kon gisoon nañ teggin yooyee mu ñuy indil beneen teggin waaw wa an aishata mu ne bii mu ngi koy jële ci sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma doomu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhuma zawji rasulillah alayhi afdalu salati wassalam mu ne woon waan Aysata mu ngi jële sayyidatu Aysa radiyallahu anha annaha qaalat mu ne neena kaana nekkoon na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli doon julli minal layli ci guddi mooy qiyaamu laylem julli guddeem naafila guddeem yonent bi saa saam lii la doon def te kaana yadullu ala dawaami wal istimrar day wane ne da saxoon ba pare wéy ci continuer di ko def ñaata raka mu ne ihda asharata ak dix raka muy onze raka fukk raka ak benn yonent bi alayhi salaam moom la doon julli ci guddi yi mu ne fa ida talaa bu fenkee alfajru fajar gi bu fajar gi xaree salla rak'atayn xafifatayn mooy julli suba jot léegi nu muy def mu julli ñaari rakka yoo xamante ne yu woyof la summa ginnaaw gi tojaa mu daal di tëdd ala shiqqihi al ayman ci wàllam bi nga xamante ne mooy bu ndejoor bi hatta yaji al ba ni nga xam ne noonee la aji noddu gi noddukat bi di ko dikkal fa yu'dhinahu mu daldi koy Euh, euh, euh, yëgal ke ne ah julli bi jot na mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu al Bukhari rahimahullahu taala <coughs> moom daal dina koy solo ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima léegi laaj bu njëkk bi ginnaaw biñ gisee lii mooy est-ce ñoom ñaar dong ko solo ñu ne la déedéet bi bii nii eh, seen sëriñ di al imaamu Ahmad solo na ko waaye du jiitu woon sax eh, al imaamu Malik ibn Anas eh, radiyallahu taala anhu nekkoon imaamu daaril hijrati moom daal dina koy solo ci lu jiitu kon imaamu Ahmad waa sunanul arbaa al imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi ak ak Ibn Majah rawahul jamaa ñoom ñëpp daal dinañ koy solo al-imaamu <coughs> al-Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari waaye bërëb bi nga xam ne moo niroog lii nii texte su bii imaamu Nawawi indi mooy fi mu indi ci kitaabu da'awaat baabu dajaa ah kitaabu da'awaati téere bi nga xamante ne mooy moom lañ gisoon ci jotaay bi ñu génn moom lañ nga waxoon ne imaam an-Nawawi dane xadiisu sayyidina al-Baraa bee de kitaabul adab la ko ndi waaye eh, eh, ñun fiñ ko gis mooy ci kitaabu da'awaat voilà ci kitaabu da'awaat foofu lañ ko gis eh, kon mu ne baabu voilà baabu daj'i ala shiqqi al-ayman waaw buntu bi nga xam ne ca lay wax xam nga foofu lañ doon xadiis sayyidina al-Baraa boo fàttee la ko Eh? mooy mooy baabu naw mi naw mi la defoon boobu ala shiqqil ayman bi ad-daj'i voilà eh? kon mu def foofu foofu kon ci buntu boobu mu ne haddathana nettali Abdullah ibn Muhammad ah, al-Musnidi yoo ngoog ah, al-Bukhari muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi al-Bukhari siiwoon ci al-Musnidi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hisham ibn Yusuf mu nekk ñu nettal mooy Hisham ibn Yusuf di Hisham ibn Yusuf as-San'ani Abu Abdirrahman al-Abnawi al-Qadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Ma'mar mu nekk ñu xabaare mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri as-San'ani al-Yamami al-Yamani wa ma'marun wa waladul mubaaraki wa ma'marun wa waladul mubaaraki wa ma'marun wa waladul mubaaraki ani Zuhri hmm? <laughs> loolu Imaam Suyuuti moo ko ci Alfiya bi ñi nga xam ne ñoo njëkk a di dajale hadiis yi di bind ah ñu njëkk a boole ah nekk mbooloo moo xam ne fil fil fil asri zuqtiraabi ah waaw di leen tudd nag boole ci wa mamarun wa waladul mubarak yi ah ani Zuhri mu jële ci ci nga xam ne mooy az-Zuhri di a Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra Abu Bakr hmm? al-Zuhri rahimahullah an Urwata moo ko jël Sayyidina Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani radiyallahu ta'ala anhuma an Aisha mu jël ko ci taam di e, rakku rakku ki nga xam ne mooy yaayam di sayyidatu Asma Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha mooy yaayu Urwa waaye sayyidatu sayna Urwa du sahaaba mag gi mooy sahaaba mooy Abdallah ibn Zubayr moom sahaaba la waaye Urwa moom ci e, moom juddul juddul judduwul jamono yonent sallallahu alayhi wa sallama moom euh, Seydina Urwa ci euh, jamonoy euh, Seydina Umar radiyallahu anhu ci feeli sax waaw waaw moom ci fin wu xilaafu Seydina Umar bi ci la dug ci la gane àddina ci la juddu moo tax sax ñenn ñi jàpp ne moom est-ce que sax du daal deenu xilaafu Seydina Usmaan ci la gane àddina muy l'an vingt-trois radiyallahu ta'ala anhuma kon an Aisha ta mu jël kon ci tantam sayyidatu Aisha radiyallahu anha qalat an Aisha kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli ah, ihda asharata rak'a fa idha tala'a al-fajr salla rak'atayn خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه kon mu ngi nii ah, loolu noonu la ko al imaamu al Buxaari indee fii gis nga bii mooy li imaamu Nawawi indi kaddu yii de la indi ci Riyaad bi anta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi moom moom day dajale xadiis yi lépp mu ngi koon di ci kitaabul masaajid Allah kitaabul masaajid wa mawaadi' as-salaah ah foofee fala indi affaire yi moom al imaam euh, muslim rahimahullah kon al imaamu muslim abul husayni rahimahullahu taala hmm? euh, léegi ban moo fi gën a niroog bi ban moo fi gën a niroog bi alors mu ne al imaamu muslim kon nañ xool bi gën a bi euh, nga ne Euh, moo voilà mu ne haddathana mu ne haddathana nettali nañu waaw haddathana Yahya ibn Yahya ah, kitaabul masaajidi wa mawaadi'ihaa baabu salaatil layl mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu ki nga xamante ne moo Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali an-Naysaburi mi rayhanatu Naysabur al-hafiz talibe imaamu Malik rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qara'tu jàng naa ala Malikin liir naa imaamu Malik toog waxoon nañ la yàgg nañ la wax moom nii daa bokk ci ñi nga xam ne talibe yi nga xam ne ñoo doon jàng xadiis bu imaamu Malik toogee di jàngale xadiis waxoon nañ la imaam Malik moom ard la doon def. voilà ardu mooy sëriñ bi du mooy jàng hadith yi kenn ci taalibe yi mooy jàng ñëpp déglu wuñ paree mu acceese mu ki euh, wane ne noonu la kon euh, euh, imaamu Malik an ibn Shihab muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah al-Himyari al-Madani imaamu daaril hijrati Eh, radiyallahu anhu an ibn Shihab mu jëla ko seeda ñoom gis nañ ko sànq an Urwata gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kana yusalli bil layli ihda asharata rak'a yutiru minha bi wahida fa idha faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-aymani hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhinu fa yusalli rak'atayni khafifatayn kon eh, Eh, mu ngi noonu kon lii na ko al imaamaani daal di soloowe léegi nag xadiis bi nii eh, xadiis bi lëkkaale mu bunt bi ginnaaw bi ñu gisee njàngat bu njëkk bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha di ñu wan ne yonent bi alayhi salaam kat eh, lëkkaale bi mooy lim ne summa faja bu jullee ñaari rakkaay fajar yi balaa suba di jot mooy mu dem ci jàkka ji jiite nit ñi ñaari rakk yooyu ngay njëkk julli yooyu nga xam ne ci suuf nga koy wax waaw te gàtt te di ko gàttal bu ko jullee ba pare idtajaa ala shiqqihi al ayman waaw mooy mu ëndiwaat tegginu di nelawe sa wàllu ndejoor bi nga xam ne moom lañ jóge ci hadith sayyidina al ibn aadib voilà loolu mooy lëkkaale bi moo tax mu indi fii hadith bi nii ginnaaw loolu euh, yeneeni njàngat yoo xam ne moo ci am kon lëkkaale bi loolu la mooy tëdd gi nga xam ne bu jógee ci jaamu yàlla moom alayhi salaatu wassalaam ngir dallu balaa demaat ci beneen jaamu yàlla muy julli ji ba léegi mooy tëdd gi nga xam ne moom ngay tëdd loolu daa bokk ci teggin ni kon loolu lu ama am solo la léegi nag kon ginnaaw loolu euh, mu des nag Euh, euh, après dina ñëw ci côté tëdd gi ba pare après ju dóor a ñëw ci côté li mu njëkk a wax ne yeneen saa salam da doon julli ihda ashara rak'a parce que loolu am na benn euh, kii bu ndaw ci boroom xam-xam yi insha allahu taala al imam an-Nawawi rahimahullah fi al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne qaala al-qaadi Iyaad fi haadha al-hadiis anna al-idtijaa'a ba'da salaati al-layl wa qabla rak'atay al-fajr mu ne hadis bii dañ ciy jàng ne mooy tëdd nit ki di tëdd laa ginnaaw bi mu jullee julli naafile guddi yi ak laata muy julli eh, rakkaay fajar yi mu ne wa fi wa fi riwayatil am na nag beneen noo xam nañ lañ solo hadis bi ci beneen jële ko ci an Aisha ba léegi annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yadtaji'u ba'da rak'atayil fajr waaw kene mooy en fait yi daa am yoo xam ne loolu la bëgg a wax day war ne yeneen saa sam dafay julli naafile guddi ba pare bu jullee naafila guddi tëdd tëdd ba pare après bu fajar xaree mu jóg julli ñaari rakkaay fajar voilà loolu la lay bëgg a wax am yoo xam ne dañoo wane comme bii mu indi ci Riyad bi nii que mooy daa julli ñaari rakkaay fajar yu yu yu gàtt yooyu ba pare daal di tëdd moom la naan wa fii hmm? mu ne wa fi riwaayatil uxraa an Aysa annahu que moom sa sallallahu alayhi kaana nekkoon na yow tojox doon tëdd ba'da Ah, rak'atayil fajr ginnaaw rakkaay fajar yi wa fii hadith ibn abbas mu ne boo demee ci hadith ibn abbas mooy bi mu nettali radiyallahu anhu ma ba mu fanaanee eh, kër tantam sayyidatu maymuna bint al harith al hilaliya bi eh, eh, sœuru petite sœuru yaayam ah parce que lubaaba al kubra mooy yaayu sayyidina ibn abbas beneen lubaaba bi mooy yaayu sayyidatuna sayyidi sayyidina xaalid kii nag yaay maymuna doon nekkoon soxnaa yeneen saa saa ñoom ñëpp ñoo bokkoon baay léegi nag ba mu fa fanaanee foofu mu ne ci hadis boobu bu Sayyidina Ibn Abbas boobu nag anna al-ittijaa kaana ba'da salaati al-layl qabla rak'atay al-fajr voilà que ne tëdd gi kat moo yoneen saa saam bi mu tudd jullee guddi laata muy julli ñaari rakkaay fajar yooyu muy gàttal ci li tuddoon. qaala mu ne wa haadaa fiihi raddun mu ne al-imaam al-qaadi Iyaan nag mu ne wa haa qaala mu ne wa haadaa fii nag lii nag fiihi nekk na fi raddun ak delloo ala Shaafi'i ci imaamu Shaafi'i rahimahullah wa ashaabihi ak àndandoowam yi muy taalibeem yi fii qawlihim ci wax bi ñu wax annal ibtijaa ba'da rak'atay al-fajr sunna kenn tëdd gi nga xam ne nit ki bu tuddee bu euh, <laughs> bu bu julli li nga xamante ne mooy euh, euh, guddi ba pare mooy tëdd googu nga nit ki tëdd waaw waa loolu moom loolu farata la wala non sunna la waaw ñoom maamu Shafi'i loolu après benn affaire la après nañ wax moom li muy wax bu pare insha allahu taala moom al imaam al qaadi Iyaad al Maliki rahimahullah mu ne xadis bi dañ koy delloowe al imaamu Shaafi'i ak ñi nga xamante ne ñooy àndandoom yi ci wax bi nga xam ne lañ ne tëdd googu nit ki tëdd mooy loolu noonu ko ne loolu sunna la voilà ginnaaw rakka baada baada ginnaaw rakkaatayil fajri mooy bu jullee nit ki bu jullee ñaari rakkaay fajar laata ñuy taxawal julli ji tëdd googu mooy tëdd ñuy taxawal julli suba gi nga xam ne imaam bi bu ñëwee ci kaw lay wax. tëdd googu nit ki di tëdd loolu nag ah eh, lool eh, eh, loolu sunna la loolu imaamu Shafi'i mu ne xadiis nag day day dàq waxam jooju ak mbokkam yi qaala mu ne ba léegi al imaam al qaadi imaam al qaadi moo koy toxal di wax mu walam <laughs> yaqul waaw mu ne mu ne mu ne mu ne qaala mu ne wa dhahaba malikun mu ne kanta suñu sëriñ bi di malik wa jumhurul ulama mooy ibn anas min gi sànk ci càllala bi imamu daaril hijrati wa jumhurul ulama wa jama'atun min as-sahaba ila annahu bid'a te ne imamu malik ak lépp ci boroom xam-xam yi ak mbooloo mu bari ci saxaaba yi dañ la loolu bid'a la <laughs> mooy tëdd goog moom bid'a la moom waaw ah <laughs> waaw <laughs> waaw loolu moom bidaa la <laughs> ah léegi <laughs> mu ne wa ashara ila anna riwayat al ittijaa'i mu ne imam al-hafiz al qadi Iyad mu daal di jundu kene riwaaya bi wax kene tëdd ba'da rak'atay al fajr marjuha waaw ginnaaw bi nga xamante ne nii mooy ci leen julli day julli ñaar rakkaay fajar ba pare tëdd non non bi lenn la mooy day bu jullee guddi ba pare waaw kay naafila guddi yi boobu la yeneen saasam tëdd loolu la bëgg a wax ñii loolu lañ ne loolu moom man loolu xam nañu ko waaye kanta bu jullee ñaari rakkaay fajar yi ba pare yooyu nga xamante ne nii mooy waxtu fajar day jot noddukat bi noddu na ndax waxtu yi dugg na nga julli ñaari rakka laata nit ñi di ñëw ak yooyu tëdd googu nit ki di tëdd laata muy jóg di ci julli mu ne loolu la waa jumhur na loolu bi daa la te riwaaye yii nii day won bu ñu Abbaas bi lañ bëgg a nootal te am na nee nañ yenn riwaay Sayyidatu Aisha radiyallahu anha day wane ne loolu la tëdd gi mooy laata alhamdulillah ginnaaw biñ mu jullee guddi la waaw kon nag riwaay bii nga xam ne moom la borom An-Nawawi indi fii te moom moo Sahihayni la nekk gis nañ ko nii ak yooyu yëpp kenn riwaay yooyu dañ koo noot quoi am na mais dañ koo noot yeneen yi wax ne non tëdd gi laata rakkaay fajar la ko c'est pas que bi ñu jullee ñaari rakkaay fajar qaala mu ne fa taqaddama riwaayatul ittijaa qablaha mu ne euh, riwaaya bi wax kene tëdd laata jàkkay fajar gi qablahuma tant laata ñoom jàll na <laughs> qaala mu ne walam yaqul ahadun fil ittijaa qabla annahu sunna ah fa hakaza ba'dahuma te amul kenn ci borom xam-xam imaamul qaadi Iyaad mooy wax koo xam ne nee na ñaari ñaar tëdd gi nga xam ne moom la yoneen saa saa doon tëdd wala nit ki bu bu bu bu dee daa naafi la laata fajar gi jot mu mu witar daal di tëdd di noppalaku laata fajar gi di xar loolu amul kenn koo xam ne nee na loolu sunna la waaw <laughs> ah qablahuma walam yaqul ahadun fil ibtija'i qablahuma ñaata la ñaar raata ñaar rakkaay fajar parce que ñaar rakkaay fajar yi balañ ko julli foog fajar ga voilà <laughs> loolu kenn waxul ne sunna la mu ne na ko noonu kon ku fi ñaari ra tëdd kon bu am ginnaaw ñaari rakka yooyu tamit kon du mën a nekk lu dul moom itam du sunna voilà qaala nee na mu ne waqad zakara muslimun an Aisha al imam al qaadi imam an-Nawawi di toxal ba léegi mu ne te nee na imam muslim de rahimahullah soloona jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha lii wane ne loolu du sunna fa in mu ne sayyidatu Aisha ne yonente bi alayhi salaam day léeg day naafila ba pare fa in kuntu mustayqida haddathat haddathani wa illa taja yonente bi alayhi salaam bu bu bu pare woon <laughs> mooy bu bu julloon ñaari rakka yooyu lay wax ah léegi day waxtaan ak man bu dee ne bon gis na ne man euh, bon nekkuma di kii quoi mooy euh, bu dee dama yeewu mu waxtaan ak man bu fekkee ne nag yeewu ma moom day tëdd waaw léegi nag imaamul qaadi Iyaad nag bëgg a wane ne waa kon kay fa hada yadullu ala annahu laysa bi sunna kon loolu mooy tëdd googu ginnaaw ñaari rakkaay fajar yi ah kon kay loolu loolu loolu loolu mais loolu du sunna waaw <laughs> waaw kon loolu kay laysa bi sunna sa wa annahu taaratan kaana yantajoo qabla wa taaratan ba'da te li am mooy yeneen saa sam des fois mu tëddoon laata ñaari rakka yooyu léeg-léegi mu tëddoon après ñaari rakka yooyu waaw wa taaratan laa yantajoo léeg-léeg da ko dugloon tëdd hada mu imaamu Nawawi nag ne hada kalaamu alqaadi mu ne lii de mooy waxu alqaadi Iyaad wa saxiixu aw sawaabu anna al-ittijaa ba'da sunnati al-fajri anna anna al-ittijaa ba'da Ah, ah sunnatil annal ibtija ba'da sunnatil fajri loolu sunna la waaw waaw ginnaaw indee lii lii mooy quand même euh, euh, <laughs> li nga xam ne <laughs> nit dangay ngay euh, <laughs> bul ne man daal li yooyu sama mazhab léegi nga nëbb waxu ñeneen ñi déedéet loolu bu jëfandiku boroom xam-xam yi waaw mooy da indi waxu almuxaalif ki nga xam da nga wuteeg moom wax même bu dee àndoo ci moom indi ko intégralement ne lii la wax ba pare mu wane ne kii. ba muy tàmbali nee na lii ah al-Qaadi Iyaad lii la wax waaw ba pare bi mu paree mu ne lii de mooy waxu al-Qaadi Iyaad fii la yem waaye ma ne man Imaamu Nawawi ma ne li dëgg laa wax li wër te dëgg te gi a jub mooy ne tëdd googu ginnaaw fajar ñaari rakkaay fajar yi ma ne ah loolu sunna la. waaw li xadiis yi Abu Hurayra nañ teg xadiis Sayyidatu Aisha yi nga xam ne yi am nañ yi am ni Sayyidatu Sayyidna Ibn Abbas gis nañ ko tamit mais nañ jël keneen Sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu moom xadiisam dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum rak'atay al-fajr falyattaji' ala yaminihi mu ne rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bi isnadin sahihin ala shart al-Bukhari wa Muslim qala Tirmidhi huwa hadithun hasanun sahih fa hada hadithun sahihun sarihun fil amri bil irtijaa imam an-Nawawi rahimahullah ne waxu al al qadi Iyad al imam moom loolu mënuñu koo dégg <laughs> dàq na suñu mazhab de ñun Shafi'i yi ne loolu dëgërul waaye ma ne ñun ñoo dëgër le parce que nañ jël loolu jëf yonent bay sa sab la hadith sayyidatu Aisha ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhum doon nettali mais yonent saa salaam yemul di ko def dëgg la d'accord nañ du tout le temps tout le temps le temps tout le temps parce que loolu tamit zahir yi ñoom dañu jàpp ne farata la <laughs> waaw ñoom moom beneen kii lañ jëm <laughs> waaw ñoom dañ jàpp ne ñaari tëdd boo ngay tëdd ginnaaw loolu farata la da koo war a tëdd waaw ginnaaw euh, boo jullee ñaari rakkay fajar <laughs> waaw foog nga na tëdd rek même boo nelawul na nga tëdd na nga de wóor sa sa sa sa sa sa sa wàll moom waaw léegi. mooy yenn saa tam non seulement def na ko mais da koo digle ndax hadith sayna Abu Hurayra bii dane ida salla ahadukum bu kenn ci yéen jullee rakatay fajri fal yamtaja avec lii bokk na ci li gën a tax zahiri yey ni lii farata parce que yonente bay saa sam moo joxe digal wal amru yaqtadi al mutlaq yaqtadi al wujub waaw digle boo xam ne dafa joyu mais loolu day wane ne farata la waay ah waaw loolu farata la waaw kon nag mu ngi noonu Euh, léegi mu ne ndax xaat dane ku bu ngeen jullee bu kenn jullee ci yéen ñaari rakkaay fajar yi na tudd ci wàllam ndejooram mu ne lii imaam Abu Dawud soloo na ko na ko noon imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne bu wér la nekk ci shartu imaamul Bukhari imaam Muslim mooy góor ñi nekk ci càllale yooyu yoo ngay fekk sax imaamul Bukhari ak sax imaam Muslim